moom zikru laanil laanil Mustafa la ko bi zikru laanil wa sallam man fa'ala haadayni al-fi'layni alladhayni taqaddama zikra zikrunaa lahumaa waaw mooy ñaas ah ay kii ñaas mu ne léegi nag mu indi càllaleem daal ah, ba ni nga xamante ne yooyu ñëwee ci même même kii bi moom ci Zakariya ibn Ishaq qaala haddasanaa Abuu Zubayr annahu sami'a Jaabira ibna Abdillah radiyallaahu anhu yaquulu marra himaarun bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam qad kuyya fii wajhihi mu ne dafa am benn mbaam boo xam dafa romb Yonent sallallaahu alayhi wa sallam fekk ñaas nañ xar kanamam tafuuru manxiraahu min dam bakkanam ya ñu ngay fuur ak deret ji génn laa wax ndeysaan wallaahi Yonent sallallaahu alayhi wa sallam da ko gis rek mer fa qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam la'ana Allaahu man fa'ala haazaa ne yàlla rëbb na ki def lii summa naha anil kayyi fil wajhi wa darbi fil wajhi ginnaaw gi mu tere te loolu mooy xadis bi nga xam ne mooy bi mu ne wa fii riwaayati li muslimin ayda mu tere li nga xamante ne nii mooy euh, kay mooy ñaas ak dóor ci xar kanam ah, après euh, ci la ëndee xadisu bi nga xam ne moom lañ nekk nii Ah, marra alayhi himaarun anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra alayhi himaarun qad wusima fi wajhihi fa qaala la'ana allahu alladhi wasama mu jaar moom imaam ah, Ibn Hibbaan mu indi ko mu ne axbarana Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna qaala haddathanaa Ghassaan ibn Rabi' an Hammaad ibn Salama an Abi Zubayr rahimahullah ala al-jamii' an Jaabir radiyallahu anil jamii' anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'aa himaaran qad wusima fi wajhihi fa qaala alam anhaa an haadhaa la'ana allahu man fa'alahu mu ne yeneen saa saa dafa gis benn mbaam boo xam dañoo ñaas xar kanam gi mu ne ndax man terewuma leen woon lii borom bi rëbb na ki def lii wal iyaadu billah wal iyaadu billah hmm? léegi kanta bi ñu nekk nii nag <laughs> mooy bii mooy bi ci teg voilà après boobu had axbarana abu aruba qaala haddathana salamatu ibn shabib gis nga imam muslim ci salamatu ibn shabib la ko jële hmm? qaala haddathana al hasan ibn muhammad ibn ayyan qaala haddasanaa Maaqil min jàll bi an Abi Zubayr an Jaabir anna nabiyya radiyallahu anil jamii' anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra alaa himaarin qad wasima alaa wajhihi fa qaala la'ana Allahu man wasamahu lii mooy di nga xam ne moo nekk nii Allahu akbar Allahu akbar kon lii e, mooy e, kon hadis bii nii hadis Seydina Jaabir la radiyallahu anhu léegi nag kon loolu leer na mu des wa fii riwaayatin li Muslimin aydan naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani darb fil wajh wa anil wasf fil wajh loolu gis nañu riwaaya imam Ibn Hibbaan bi ni mu ko indee léegi foofu imam euh, Muslim mu ngi ko indi kitaabul libaas wa ziina baabu nahyi an darbil hayawaani fil wajhi wa wasmihi fiihi mooy buntu bi nekk boobu la léegi mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba hmm? mooy premier hadith mu indi ci bunt ba mu am nag ñoom imam Nawawi moo ko def shurah mu ne nettali na moom imam Muslim Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 qala haddathana Ali ibn Mushir mu nekk nettama Ali ibn Mushir al-Qurashi Abu al-Hasan al-Kufi al-Qadi rahimahullah génn àddina 189 an ibn Jurayj mu jële ci Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abu al-Walid min Abu Khalid rahimahullah gane àddina 80 am na ñu ne soixante-quatorze génnaat na cent cinquante rahmatullahi alayhi an abi Zubayr gis nañ ko sànq Muhammad ibn Muslim Abdullah ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala an Jabir gis nañ ko sànq radiyallahu anhu annahu qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ad-darbi fil wajhi wa an al-wasmi fil wajhi voilà kon mu ngi nii lii mooy li nga xamante ne nii mooy mbir mi léegi nag an anatu Abu Zubayr boobu imaam Muslim ngir parce que mudallis la dana an Jaabir man na mooy ko am day léeg-léeg danaa day nettal loo xam ne ci biti da ngay foog ni dégg na ko ni ko déggu imaam Muslim ngir leeral lool moo di ca suuf wa haddathani Haarun ibn Abdillah ah wala al-Baghdadi rahimahullah Abu Muusa qaala haddathana Hajjaaj ibn Muhammad mu ne ha wa haddathana Abdullah Abd ibn Humayd qala akhbarana Muhammad ibn Bukayr non Muhammad ibn Bakr di Muhammad ibn Bakr ibn Uthman al-Barsani rahimahullah alayhi al-Basri rahimahullahu ta'ala léegi moom nag moom moo ne euh, moom moo ko jëlee kilahuma mu ne ñoom ñaar muy Hajjaj ibn Muhammad ak Muhammad ibn Bakr an ibn Jurayj rahmatullah ala al Abu Zubayr annahu sami'a Jaabir ibn Abdillah yaquulu nahaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mithlihi wane ne da koo dégg voilà anam bul jàpp ne euh, que ne euh, voilà mooy euh, que mooy da tadlis noonu rek dëpp nëppal ko déedéet da koo kon nag mu ngi noonu kon xadis baa ngi noonu kon eh, suñu ñetti xadis yooyu mooy ñetti eh, yooyu seeni riwaayaa mi noonu léegi nag mu des eh, lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi leer na mooy lëkkaale bii di wax naan xaraamal bu ñu xaraamal di mbugal li nga xam ne mooy ab jaam wala ab ab bàyyi ma woog yooyu léegi mooy fii dafa leer moo yeneen saa dafa gis benn mbaam boo xam dañ koo maas dañ koo maas ci xar kanam yeneen saa salaam bañ affaire boobu waaw ka ko def di al Abbaas ibn Abdul Muttalib ci saasa mu xam ne yeneen saa salaam mer na mu ne ah man de kon dootu ko du ma def loolu nu ko ñaas dul fa mujj ak gis nga yeneen riwaay yi mooy ñaas kese ñaas te ñaas daa metti parce que xar kanam daa tedd moo tax gis nga riwaay maam ne xibaan bi mu ne yenn saa sa ba mu gisee benn mbaam bu ñu maam mu ne ndax man terew ma woon lii borom bi rëbb na ku def lii voilà mooy loolu ak qad ma mu ne la'ana allahu alladhi wasama borom bi rëbb na ki nga xam ne moo def lii te borom bi waxoon nañ la rëbbum borom bi mënula nekk ci loo xamante ne nii dañu ko dañu ko sit waaw loolu day wan ne bàkkaar bu mag la affaire boobu waaw ci kabaayir yi la bokk moo tax euh, loo yor say say say xar say kii say kii bëgg leen a marqué kenn du marqué ci xar kanama ah. yàlla tere nag nit waaw yooyu ñenn ñi def di ñaas ci xar kanam yeeg moo xam foo ko man di ñaas ci leex beeg ci kaw euh, lex beeg yooyu yëpp ci yem non lool lool lool lool yeneen saa di tere nga na lan waaw yooyu gis ay nit yoo xamante ne nii dañuy ñaas seen xar kanam yi fu nekk ñu naan benn aada la mais aada ju baaxul la kenn du ko def waaw moon al imaamu Nawawi rahimahullah ci al minhaj mu ne mu ne mu léegi muy leeral masala bi mu ne amma al wasmu fil wajhi fa manhiyun anhu bil ijma waaw mu ne <coughs> avant lool mu ne wa amma ad-darbu fi al-wajhi fa manhiyun anhu fi kulli al-hayawaan al-muhtaram min al-aadami wal-hami wal-hamiir wal-xayl wal-ibil wal-bighaal wal-ghanam wa ghayrihaa laakinnahu fi al-aadami ashad li'annahu majma'u al-mahaasin ma'a annahu latiif li'annahu yadharu fiihi atharu ad-darbi wa rubbamaa sha'nuhu wa rubbamaa aadaa ba'd al-hawaas ba'd al-hawaas mu ne kanta dóor moom ci xar kanam fa manhiyun gisoon nañ ko xadiisu euh, yi nga xam ne ñoo romboon way bi ba waa ji mbéjee kii bi waaw mooy loolu dañ koo xaraamal dafa xaram loo xam ne lu yëngu lu yàlla def ruux la waaw boo xamante ne bu ñu wormaal la moo xam nit la wala mbaam wala euh, fas wala géléem wala berkelle walla jur gi ñoom bëy ñoom nag ñoom ñoom ñoom xar yooyu yëpp dafa xaram ngay dóor ci xar kanam bi mu ne waaye nag kii bi nga xamante ne mooy doomu aadama bi fala xaram gi moom gën a teetar waaw loolu gi gën a tar tar tar tar tar tar fala gën a tee tar fala gën a ñàng waaw lu tax parce que borom bi wala qad karramna bani aadama sa waay da nga koo fàtte waaw Allahu akbar loolu wala qad karramna bani aadama borom bi moom moo li nga xamante ne ni euh, teral li nga xamante ne mooy doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam moo tax loolu daa nekk loo xamante ne ni lu ñu xaraamal la waaw lu ñu xaraamal dëgg-dëgg la léegi nag mu ne lu tax bokk na ci li gën a tax euh, kon ci aadama bi doomu aadama bi la gën a ñànge li annahu ndax booy dajal mbooleem taar bi nekk ci moom ci xar kanam bi nga koy jot a gise te daa nekk loo xam ne mooy lu sew la ndax lépp loo ci def ci xar kanam mooy moom lañuy ñuy jëkk a gis dañuy gis bu dee dañ ko duur nit ab yar mu tërgën wala fëq bëtam doon ko duur ko kurpeñ wala nangam walla conc ko mu funki lex bi wala jibi wala tuñ bi wala nàngam loolu koo ko def da ciy feeñ wa rubbama sha'na te loolu lu bari boo ko defee mooy da koy day mooy taar ba ko borom bi joxoon day mujj ñaaw day mujj mel neneen nga gis koo xamante ne ku rafet la woon mais bi nga gisee jëkkër ji dóor ko walla moom moom wa góor la duma ko nga gis bët bi fii li néew yi fii xam nga loolu dafa ñaaw waaw te loolu amaana sax léeg-léeg du yem ci xar kanam gi mais mu euh, lor yeneeni cër waaw léegi mu ne wa amal wasmu fil wajhi fa manhiyun anhu bil ijma kantaa nag di ñaas ci xar kanam loolu dañ ko xaraamal ci ijmau boroom xam-xam yi lil xadiisi ngir xadiis bi yeneen saa salam wax waaw naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ad-darb fil wajhi wa an al-wasmi fil wajhi yoneen saa sam tere na ñuy dóor ci xar kanam waaye bi ñaas xar kanam loolu ñëpp ci yam amul loolu laa amul nag ay tradition waaw ñun pulaar yi dañoo tàmm loolu boo gisee suñu génn ñi dañuy kii ñaas suñu ma ne loolu ci boppam lañ xaramal yow boo dee yoneen saa sam ngay roy wala sa tradition maam yi ngay roy waaw da ngaa foog ne waa Quraysh amuñu woon tradition waa ma mais dañ dañoo mujj ba mbir yi ngir topp li neex yàlla ak yonentam alayhi waaw kon bu fi nekk naan walla loolu tradition la xam nga ñun suñu maam yi suñu maam yi nangam nangam dañ doon ñaas na loolu ma ne loolu du dara loolu ngay jënd wax yonent saa salaam yonent saa salaam naha il darbi fil fil fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi tere rek ñuy dóor ci xar kanam ak tamit di ñaas xar kanam yi nga naan man ay sama tradition maam ah <laughs> waa yow waaw inna wajadna aba ana yow ak ña ko wax lu la lu la wutale kon waaw yéeféer yi nga xam ne saa buñ leen masaa wax ñu ne ñun dan dañoo fekkoon suñu maam yi ci lii waaw wa inna ala atharihim muqtadun te ñun nag ci seen tànk yi seen jeexital yi rek ci lañu nekk rek moom waaw di di di di di di di di xëyntoo ka ka ka trop yaag ñooma yema ah. loolu dafa xaram fa manhiyun anhu bil bil ijma lil xadis ngir xadis bi la wax ni walam walima zakar naag li ñu wax ne da koy ñaawal ak kanam ni yooyu waaw mu ne fa amal aadam yi fa wasmuwu mu ne bu doomu aadama bi moom moom nu ñu di ko ñaas xaraamun li karaamate waaw mooy dafa xaraam ñu koy ñaas ndax lan borom bee ko teral wala qad karramna bani aadama bi ma la doon wax waaw wali annahu laa xaajata ilayhi beneen mbir buy wan daa xaram tam mooy kenn ko soxlawul fala yajuzu ta'zibu ndax loolu mbugal la aajowul so yelloowut nga koy mbugal parce que nooy amul damaa may jaam dama leen bëgg a xam ma leen di ñaas amoo ci droit nga naan lépp ma nga xam ne jaam doo bàyyi wax lu amul léegi da nga leen di ñaas loolu dafa xaram <laughs> waaw mu ne wa amma ghayrul aadami léegi ñaas mooy ci xar kanam dafa xaram léegi waaw bu dul doomu aadama moom est que mën nañ ko ñaas feneen comme ab xar wala géléem wala ñeen mu ne fa qaala jamaatun wax na mbooloo min ashaabina ci suñu mbokk yi di Shafi'i yi yukra loolu dañ koo euh, dañ ko dañ koo sit wa qaala al-Baghawi min ashaabina la yajuuz waaw fa ashaara ila tahrimi non loolu mooy ci xar kanam waaw mu ne ñenn ñi dañ naan dañ ko sit ci ñoom mu ne kanta al imaam al Baghawi ci suñu mbokk yi ñun Shafi'i yi dane loolu yellul mu daal di junju ne indiqué euh, daal di euh, wane ashara mooy mu junju daal di wane que ne loolu dafa xaram mu ne imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa huwa al-azhar te loolu moo gën a feeñaa li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laana fa'ila yeneen sallallahu alayhi wasallam na ko def lool rëbb na la lan nga bëgg waaye am rëbb nan la mën a nekk loo xam moom lañ doon wax sànq que ne dañ koo si wal la'nu yaqtadi ash-shari'u alayhi salaam rëbb wala mu ne yàlla rëbb na loolu day wane ne loolu dafa xaram waaw léegi loolu mooy ci xar kanam kon loolu la mooy de toute façon xar kanam moom xar bëy géléem nangam lépp di nekk di ko ñaas dafa xaram te yoneen saa saam nee na waaw waaw na rëbb rëbb laana allahu alladhi wasama waaye laana allahu naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ad-darb fi al-wajh wa an al-wasl wasl fi al-wajh te gis nañ euh, euh, sahih euh, sahih imam Ibn Hibban bi li nga xam ne moom la wax ne mais xanaa man terew ma leen woon lii alam anha an hada la'ana allahu man fa'ala waaw ba mu gisee mbaam moo xam ne la ñu wasa wusima fii wajhi ci xar kanam mu ne est ce que terew ma woon lii borom bi rëbb ne képp koo xam ne def na lii loolu mooy daa xaram léegi nag mu def wa amma wasmu ghayril wajh waa léegi bu dee du xar kanam nag min ghayril aadam yi bu dee aadam yi moom xar kanam ak feneen ak yam na léegi nag bu dee ab bàyyi ma la est que mën nañ koo ñaas feneen foo xam ne du xar kanam bi loolu lay wax nii mu ne wa amma wasmu ghayril wajhi min ghayril aadam yi ku dul doomu aadama alayhi salaam fa jaa'izun bilaa xilaafin lool loolu mën a nekk la. abdullah loo xam ne amul wute ci ñun boroom xam-xamu Shafi'i lakin waaye yustahabu dañ koy sopp fii naami zakat mooy wal jizya mooy eh, jur ji nga xam ne ci zakat yi la ngir ñu xàmmee leen bañ leen a jaxase geneen wal jizya ak yi nga xamante ne mooy ñi gëmul yàlla yéefér yi ñoo koy joxe yooyu ñu xàmmee leen ràññee leen wala yustahabu fii ghayriha waaye nag soppuñ ko ci yeneen wala yunhaan waaye du loo xam ne systématiquement lu ñuy tere la kon mu ngi noonu wallahu taala alam kantaal imaamu eh, loolu la imaam eh, an-Nawawiyu rahimahullahu taala eh, daal di wax kantaal imaam al al Qurtubiyu rahimahullah rahmatan waa waasi'a borom al-Mufhim li nga xam ne ci lay sara li nga xam ne mooy hadis bi mu ne nahyuhu sallallahu alayhi wa sallam an ad-darb fi al-wajhi wa an al-wasm fihi yadullu ala ihtirami hadha al-'udw wa tashrifihi ala sa'ir al-a'dha' adh-dhahira wa dhalika li annahu al-aslu fi fi khilqati al-insan wa ghayrihi min al-a'dha' khadimun lahu li annahu jami'un lil-hawass allati yuhsalu biha al-idrakat al-mushtarika bayna al-anwa' al-mukhtalifa wa li annahu awwalu al-a'dha' fi ash-shukhus wal-muqabala wal-muqabala wat-tahadduth wal-qasd wa li annahu madkhalu ar-ruh wa makhrajuh wa li annahu maqarru al-jamaal wal-husn wa li anna bihi qawaamu al-hayawaani kullihi naatiqihi wa ghayru naatiqihi wa lammaa naatiquhu wa ghayru naatiqihi wa ghayru naatiqihi voilà wa lammaa kaana bi haadhihi al-mathaaba ihtiraamuhu ihtaramahu ash-shar'u wa nahaa an an an yuta'arrada lahu bi ihaana wala taqbiih wala tashwiih wa qad marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin yadribu abdahu fa qaala ittaqil wajha fa inna allaha taala xalaqa adama ala surati ala surati almadrub wa maana wa maana dalik wallahu a'lam anna almadrub min waladi adam wajhu ka wajhihi fi asli alxilqa wa wajhu adam alayhi salatu wassalam mukarram wa musharraf id qad sharafahu allahu taala bi an xalaqahu bi yadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa aqbala alayhi bi kalamihi wa asjada lahu malaikatahu wa idha kana hadha alwajhu yushbihu hadha alwajh fayanbaghi an yuhtaram ka ihtiramihi al imaam al qurtubi rahimahullah mu ne eh, mu ne nag tere gi nga xam ne moom lañ tere duur xar kanam ak tamit di ko ñaax loolu day wane xar kanam mooy teraanga worma gi nga xam ne moom la sharia wormal cir boobee ak màggal gu mu ko màggal ak teraanga gu mu ko jox ci leneen li nga xamante ne yeneen parti ciru doomu aadama bi ak mbindeef yi ndax mooy cosaanu mbindi aada bu doomu aadama bi te leneen lu yeneen cër yëpp daa mooy xar kanam bi mooy li nga xam ne moo leen gën a représenté mel ni moom la ñuy fii newal waaw te moo dajale mbooleem cëru doomu aadama bi boo xoolee nit ki xar kanamam daanaka lu bari da koy mën a xam ci moom wala da nga koy mën a appréhender ci moom voilà te tamit mooy euh, euh, cër yi sensé ak yooyu yëpp xar kanam gi mooy li gën a représenté yëpp daal nit ki moom lay njëkk a gis ci nit waaw te moom ngay njëkk a gis booy wax ak nit ki booy wax ak moom te tamit booy jublu ci moom te tamit mooy ruux foofu lay dugge fa lay génne te tamit mooy bërëbu taar buñ naan nit ku rafet ak yooyu xar kanam gala moo gën a tax ak tamit ak rafet te tamit mooy li nga xamante ne mooy taxawaayu mboolem doomu kii euh, xayawaan yi muy animaux yi moo xam nag euh, l'homme est un animal wax comme nit ak yi nga xam ne waxuñ comme yeneen yi bàyyi may voilà mu melee noonu nag loolu moo tax nag ak charon dal di koy wormaal tere ñu ki gaaral ci loo xam ne da koy tuutal di ko toroxal te tamit di ko yàq ci noonu ak tamit di ko di ko di ko di di ko euh, déformé waaw mu ne te yeneen saasam room mun a benn waay buy dóor ak jaam mu ne ko yee eh, moytul xar kanam gi ndax borom bi daa bind doomu aadama daa bind aadama alayhi salaatu wassalaam ci suuraam mooy ci lan mooy ci euh, melooy kii nga xam ne moom ngay dóor ndax doomu aadama la te borom bi dafa màggal dafa teral bind gi nga xam ne mooy doomu aadama aadama ci boppam ah, alayhi salaatu wassalaam daal di koy binde loxoom uuf ci moom ruuxam daal di wax ak moom ba pare digal malaakaam yi sujóodal ko yooyu yépp nag xar kanamu képp koo xam ne sëtam la niroog ba kon loolu mooy teraanga gam am da am waaw mu ne wala ma sami'a dhalika as-sahabi an-nahy 'an al-wasm wa fahima dhalika al-ma'na qala wallahi la asimuhu mubalaghatan fi al-imtithal wa ihtiram mu ne moo tax sahaaba ba muy al al-Abbas bi mu déggee yoneen saa sallam bi mu gisee mu daal di ñaas maamam bi yoneen saa sallam daal di fa ankara dhalika mu ne wallahi kon de maa ngi wat ci yàlla la asimuhu dootuma ko def illa aqsa shay'in min al-wajhi fa gën a sori ci xar kanam bi comme ni ma gisee ne mer nga yoneen saa sallam mu ne lool ngir jéggi dayo ci li muy doxal ak tamit warma bi ñu jox yonent bi alayhi salaam voilà mooy teel appliqué voilà neewul man ah, man maa ko mag ah, ak tamit nangam ak nangam man may bàyyi te xam may frère bàyyi ah grawul déedéet loolu waxi caaxaan la <laughs> loolu déedéet <laughs> waaw ca saase la daal ne moom du ko def daal di def leneen mooy fa gën a opposé gi Euh, nga xam ne mooy fa gën sori ci xar kanam mu daal di ñaas foofee kon loolu tamit muy al imtisaal e, saxaaba yi radiyallahu anhum li nga xam noonu lañ doon gaaw di doxale ndigalu yeneen saa saa buñ gisee yoo xam ne gis nañ ne kontaanu ci niñ ciy gaawe deña ba set wecc loolu tamit moo war jullit bu nekk waaw waaw nag mu ngi noonee summa laa yajiduuna fi ma qada harajan fi ma qadayt wa yusallimu taslima ginnaaw gi waruñoo daj dara déedéet benn ab ñëkk-ñëkk ci li nga xam ne moom nga àtte yoneen saa saam romb na lii fa nga àtte la voilà gis ba ankara zalika waaw mu xam ne ah kon de loolu mooy li nga xamante ne nii mooy neexul yonent bi alei ca saase ah ñu doxal ah aaye boobu waaw waaw nga xam ne summa la yajidu voilà fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima loolu la sayyidina al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu daal di doxal kon loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo la quoi waaw loolu daa am solo lool wallahu ta'ala a'lam hmm? euh, kon lii dañ ci xame ne kon euh, léegi bu dee nag li nga xam ne mooy zakat yi comme yooyu loolu mën na nekk ak yi nga xam ne dañ koy yóbbu ca aj ga ngir man ko euh, reconnaître mais bu boobaa mooy dangay ngay moytu li nga xam ne mooy xaar kanam gi comme ni yonent saa salaam daal di wax moo tax keroog Seydina euh, Anas Anas radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la frère am bi génn euh, gane àddina hmm, ci la ba yaay ji benn riwaay ne yaay ji yenn ne Abu Talha ci boppam moo ko wax ne ko yóbbul yonent bi alayhi ngir mu kii ko euh, mu defal ko tahnik nee na maa ngi ñëw euh, fekk yonent bi alayhi salaam mu ngi yor li nga xam ne moom lay ñaase euh, wa huwa yasimu dhahra alladhi qadima alayhi fil fath waaw mooy mu ngi ñaas li nga xam ne mooy digg ginnaaw yi nga xamante ne Euh, giléem yi nga xamante ne ñoom lay yóbbu euh, keroog euh, ci fatx bi voilà muy Makka voilà mooy al ibil mooy giléem ya voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam moo tax dañ koo sopp ci yi jëm ci zakat yeeg gisa yi te loolu nekkul ci li nga xamante ne ni mooy ci mettital la kii lu tuuti rek ngay def wallahu taala alam wallahu taala alam kon loolu li nga gis ne loolu mooy lu mën a nekk la bu dee yu mel noonu la mais bu dee ne daa nekk loo xamante ne ni moom ay xar kanam ak ak loo xamante ne da koy def affaire bi waay yow ëpp waay yow jéggi dayo non loolu nag mbir la moo xamante ne nii moom days koy tere quoi waaw loolu loolu déedéet waru la noonu wal iyaadu billah hmm? keroog moom la doon yóbbu fathu Makka ah, allahu taala a'lam bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab kon ci kaw nii lañuy ñuy gisee lañ tëje suñu bunt bi di wane vraiment mooy lislaam li nga xam ne noonu la tere lépp loo xam ne ci torture humiliation ah, daal di maltraité mbindeef yi nit rab doomu aadama lépp waaw xaraam yi nga xam ne moom la xaraamal ñuy attenter à leur ak tamit à leur intégrité waaw di laal dara ci seen yaram ak loolu di ci permettre sa bopp di def yoo xamante ne dafa xaram xattaa ñaas ci xar loolu dañ koo xaraamal waaw ci doomu aadama gi yépp yépp waaw amul kii ñu rëdd ci jëbi voilà ñoom ne foo leen gisee seen côté bët yi ñu ngi ñaax ci kaw wala ci njëbi wala côté yéen yi yooyu yëpp ñu naan ay tradition la walla tuñ yéeg walla yooyu yëpp dafa xaraam yooyu yëpp dafa xaraam yonent bi saa saam rëbb na képp ko def lool naha rasulullah saa saam bi darbi fil waji waanil wasmi loolu aadam yi ak doomu ak ki nga xam ne mooy du doomu aadama c'est la même chose ñoo ci yem waaw kon loolu dafa leer nañ nañ ci bàyyi xel waaw waaw nga xam ne bàyyi muy loolu la mooy di rafetal ci ñoom loolu la ñu digal waaw moo tax euh, al imaamu yi foog naa waxoon nañ ko fi keroog mi nga xam ne ci la ñëw contrairement ñun ni ñuy doxale liñ doon wax ci muus muusi di kajjaka bulee ka nangam euh, ñëw dafa yos euh, burdaam bu rafet bu mu sol di jàpp xaw ko wàcce di jàpp nag après bi mu paree mu gëstu gis benn muus boo xam ne ñëw na moom tëdd ci burda bu bees pul takk xam nga num def ñeewul këjëk wul këcc ko rek muus mi bërëb bu da wax déedéet wala mu ci li duur ko wala duur ko satala gi wala kii bi joo déedéet ni mu def dafa gestu gis muus mi ci kaw burda bi mu def ndànk ngir bañ koo déranger summi burda bi bam set comme que soloon na mooy comme yooyu da ngay sol benn yére teel burda bi da nga koy teg noonu mantu bi teg ko sa kaw noonu rek léegi nag bi mu gisee mantu boobu mu nooy léegi nag muus mi ñëw xam nga muus laa bëggul feex ñoo tëdd ci mu dindi ko ndànk bàyyi koog moom dem yoonam <laughs> ndax bëggul a déranger muus mi yow loolu ñun xalaat nañ yow yaa ñëw hmm? jàllaabe yooyu ñoom ñoom ñoom maalil imam as-Sudaysi di sol <laughs> waaw hafizahullah bu ñuy jiite ci saaba loolu ñuy teg seen kaw yow nga am ci benn toog fenn di jàpp xaw koo wàcce benn mu ñëw tëdd ci yow di nga ko di di ko summi ndànk bàyyi ko booy gi ngay gis xoolal ñoom ñu doon xalaateeg ñun état d'esprit bi ñoroon moo tax ñooñu quand même yërmande ci xolu ñooñ la ne waaw moo taxit it nit ñu rawe warul a jaaxal kenn park que loolu mooy ay jikko yu rafet makaarimul axlaaq waaw waaw wal iyaadu billah xoola Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari ah Abu Qatada farisu Rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalam waaw nga xam ne Abu Qatada radiyallahu anhu dafa ñëw kër gorom kër doom ji quoi di seet si doom ji fekk ko fa fekk fa soxnaam <laughs> léegi eh, al imaam Seydina Abu Qatada léegi bëgg jàpp bon soxnaay doom ji daal di koy indil li nga xam ne mooy ndoxu jàpp bi bi nga xam ne ci la ko indil nag benn muus mi di jege si Seydina Abu Qatada daal di eh, koy wengalal eh, ndab lim defoon ndox mi bi mu war a jàppe waaw muus mi sëgg naan naan naan naan naan naan ba doyal naa Abu Qatada xool gis ne gorom bi muy ngi sox soxnaay doom ji <laughs> ndaw si mu ngi toog di ko xool rek affaire bi da koo yéem quoi mooy ku lay xool xoolu yéemu di ko xam mu koy xool léegi bi mu joxee ndox muus mi naan ba pare mu ne ko dangaa yéemu yab nata axi sama doomu mbokk goro bi lay xol soxnaay doom bi dangaa yéemu innaha laysat bi najas innaha innama hiya min at-tawaafina alaykum wat-tawaafaat muy xadis boo xam ne euh, mu ngi ci sa euh, sunan yi al imam ibn Xuzayma tamit daal dina koy wéral na ko noon al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi boroom Bulughul Maram indi na ko ci euh, baabul miyaah ci kitaabu ci Bulughul Maram mu ne ko a ajibta yabna yabnata axi mu ne ko da ngaa yow sama doom bo innaha laysat bi najas xamal ne muus da ngaa yéemu muus du du du du du du du du sobe daa bokk rek ci nga xam ne mooy dañuy wër di baagante suñu biir ci animaux domestiques yi yu góor yi jigéen ñi xoolal loolu mu jox bàyyi ndoxum njàpp la laaj war a jàpp muus mi ñëw mu xam ne daa mar mu tàllal mu dëngal ko mu naan ba màndi moom mu door a jàpp ba pare jàngalaale ci doomu gorom bi mooy xoolal leen yonent bi alayhi salaam yare woon waaw mais pas rudesse la rude rude waaw brutalité waaw di di kat di kii di ko yow yooyu affaire sauvage yooyu wal iyaazu billah waaw wal iyaazu billah mooy yal nañu yàlla yéwénal quoi waaw waaw te gisoon nañ fi tamit ndaw sa nga xamante ne ni eh, da doon da doon da doon daa maroon ci àll bi <laughs> ah eh, ab baxi la benn ki kii la woon ab ab jaaykatu boppam jël ab botam daal di kii naan ba pare ba mu nag mu gis benn <laughs> benn kii di daw si benn xaj boo xamante ni di tàllal làmmiñ yu noo xam ne mu xam ne kii li ko daloon moo ko dal mooy dafa mar waaw dafa mar comme moom ni nga xam ne noonu la noonu euh, noonu la la la mare woon quoi léegi nag ci la kiiwe quoi daldi euh, jël botam boobu daldi ci ci ndox mi ci teen bi tànqal ko mu naan fa shakara allaha laha ak fa shakara lahu waaw ñaar yooyu yëpp am na <laughs> léegi mooy xaj bi kontaan ci jëf jim ko defal daal di sant yàlla ngir yàlla daal di defaral waa ji kii ko may bam naan ah wala benn bi fa shakara allahu lahu borom bi gërëm jëfam joojee fa ghafara lahu mbooleem lim defoon mu daal di koy jéggal ba sahaaba yi ne yeneen saa sam ya rasulallah inna lana fil bahaa'im ajra qaala fi kulli kabidin ratbatin ajr ñu ne ko mais yeneen saa salam ah kon kooku loolu mu def noonu borom bi ci la ko jéggale ah ñun bàyyi ma yi dañuy am traitement bu baax bi ñuy doxalee ñoom loolu dañ ciy am eh, ak pay yeneen saa sam ne fii kulli kabidin ratbatin ajr ci lépp loo xamante ne lu am res la wu tooy boo ci defee yiw borom bi dina la fay yiw jang ci def allah allah ko baabum fii bayaani kasrati turuqil xayr kon nag yoon yi bari na waay nañu ci boroom bi dimbaliwaay waay yal na borom bi fuut ñu ci suñu takk-takk yeeg suñu façon jikko yi nga xam ne dara muhammadawul dara alayhi salaatu wassalaam